ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate <clears throat> ci suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seyyiduna Usmaan bin Affaan alayhi ridwaanul mannaan ñu ngi woon ci gaa yi nga xam ne ñoo jóge woon ci gox yi jóge woon Égypte Irak ci Basra ak Kuufa ñëwoon ne dañ ko fi jële si dañuy ñëw ngir mu démissionner wala ñu jële ko fi ci force parce que kat hein hein moom légitimatul mooy yellootul nekk xalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam billah hmm. gisoon nañ ne gaa yi ñëwoon nañ ca jàkka ja jumaa yonent bi alayhi salaam wax seeni wax Seydina Usmaan daal di leen tontu benn bu nekk ci yi nga xam ne moom lañ ko doon jame gisaale woon nañ yeneen yi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko saxaloon ci xelu nit ñi waaye jotuñu ko waxoon wax ñoom ci jàkka ja waaye yooyu yépp yi ci ëpp daal di nañ ciy tontu walillahi alhamdu wal minna te gis nañ fi nga xam ne fa la dëgg ga féete tey nag incha ñu war a continuer kon gaa yi ñoom est ce que après dañoo ñibbi wala déet. ndax après bi leen Seydina Usmaan waxee ci jàkka ji dañu ne ko dañuy léegi baax na kon mën nañoo dem waaye naka lañu génn daal di def seen créer seen benn fo seen benn euh, théâtre benn scénario lañ teg parce que li leen fi tax indi mooy jële fi Seydina Usmaan yii yépp hein ay wax la rek ay prétexte voilà moom la ñuy wax prétexte dañ doon ut lu ñu prétexte rek voilà naka lañu ñu génn yow tuuti ñoom ñépp ñu ñëwaat mooy naka la ñenn ñi yow bu dee Égypte hein xam nga ne mos ku jóge Medina di dem Égypte fi may jaar fi muy jaar bokkul ak ki jóge Medina di dem Sha di dem fan Basra wala di dem Kuufa naka lañ manu jekkee ba ne dem nañ ñu jekki ñoom ñépp ñu ñëwaat après nga gis foofu la. yenn riwaaya yi nga xam ne ay imaam al-Waaqidi wa ko soloog yooyu te ñun xam nañu nool lu mu demee këne gaa yi Seydina Usmaan après gaa yi dañ ne ko woon avant ñuy dem dañ ne ko woon léegi ñun d'accorduñu ibn abi sarh hein muy Abdallah ibn Sa'd ibn abi sarh mi nga xam ne moom hein moo nekk gouverneur Égypte ñun waa Égypte surtout ñun waa Égypte ndax ñoom ñoo njëkk kii ñoom waa Égypte ñoom ñoo njëkk ñoo ñu njëkk agsi waaw ñu ne ñun surtout ñun dañoo bëgg moom nga changer ko waaw ñu ne mooy ci riwaay yu da'if yooyu ah boo demee ci téere siyar yi diñ ci am lu la ci yu mel noonu waaye laa yasex yenn imaam al-Waaqidi moo ko solo yenn yi mooy liñ la doon wax ci jotaay bi weesu yeneen yi mooy liñ la doon mooy bokk na ci kaddaab yi ni ñuy def mooy comme li eh, eh, eh, Abu Mixnaf def waaw mooy li Abu Abu Xaatim wax ko li Abu Xaatim wax wano imaam Ibn Hibbaan yarwi al mawdu'at an thiqat mooy gars yi dañuy jël eh, eh, eh, càllale bu rafet xam nga wuñ jëlee ne qaala imaamu Zuhri haddathani Sa'id ibn al-Musayyib wala laaj naa Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mu nettali loolu càllale loolu kan moo ko gën lan moo ko gën a rafet mais suuf ko du dëgg mooy loolu la def mooy des lañuy def wax naa la sànq joxoon nañ la jota jataay bee weesu. exemple waa ji ne woon euh, tay ma tay ma gàcceel jàngalekatu alxuraan yi ndax sama doom ji euh, sëriñ daara bi jooyloo rek fomanteeb xadiis Ikrima xam nga mu nga ne qaala Ikrima an Abbaas an rasuulillah mais loolu lu ko gën rafet mooy noonu lañuy def moo tax yooyu ça ça que ça ne t'impressionne pas voilà mooy riwaaye yu da'if yooyu lan lañ wax que gaa yi dañ ne woon kon dañuy follil ibn abi sarh abdallah ibn sa'd ibn abi sarh voilà léegi bi nga xam ne ci lañ wax lool naa uthman ne leen waaw baax na wax leen kan ngeen bëgg ma fal gaa yi ne muhammad ibn abi bakr seydina muhammad ibn abi bakr radiyallahu anhuma muy doomu naa abu bakar bi ñu doon ci bi yonent ma lay saar saam doon aji ñu ne moom lañ bëgg nga nga def ko gouverneur mu ne leen d'accord naa ñu ànd ak moom di dem ci yoon bi biñ génnee di dem Égypte génn Médina ñu dajeeg am benn ñu gis benn jaam bu yor xawm aw fas lañ wax wala géléem di daw uti Égypte ñu jàpp ko biñ ko jàppee ne ko yow kan la mu ne man Seydina Ousmane ma yónni ñu ñu ne ko lettre bii nga yor li nga yor lan la ñu ubbi ko gis ne ci biir lettre bi dafee dafa bindal waa kii gouverneur ba hein gouverneuru Égypte muy Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh radiyallahu anhu ne ko ñooñu noonu di ñëw noonu te ñëwoon fii noonu doon doon doon doon génn ci doon damm yatu topp ah bennoog jullit ñi mooy le fait que ñu ñëw di kaas di kii te teguñ ko ci dëgg buñ ñëwee faat leen que loolu lañu bindoon gars yi gis ko nag mer daal di dem nag ne non moom fokk ñu faat ko parce que moom dañoo bëgg a faat xoolal ma ukusuba yooyu rek kàcc yooyu lan la mën a amee tànn la yooyu ñu lay wax hein parce que xam nga lan fan mooy wane ni mbir mi du dëgg mooy ne mais c'est Sa'd euh, Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh bi mu déggee ne gars yi jóge nañ Égypte moom moo nekk gouverneur d'Égypte mais ñu toll noonu kay buñ génnee sa réew mooy man nga leen a bëri ñëpp te tamit mu déggaale que te dafa ne woon période aj période aj mooy ñii dem manoo ne kuy dem xam nga bu doon période normal la boo gisee mboolooyu toll noonu dina interpeller mais période aj ñu naan déet mu dégg ne waa Kuufa it ak waa Basra am nañu yónnee Medina ñu nga foofu ca Seyna Ousmane Seyna Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh dafa demande Seyna Ousmane ne ko est ce que mën naa fa ñëw laaj ko ndigal ne ko damaa bëgg a ñëw foofu amaana ngir bu ñëwee ña nga xam ne ñoo koy waxal lu amul parce que boo fi newul ñuy wax lu la neex la wax mais bu ñëwee Seydina Usmaan ne ko man ngaa ñëw mu nekk ci yoon wi kooku nan lay nekkee ci yoon wi di ñëw Seydina Usmaan di yónnee ab ab ab ab jaamam yónnee ko lettre naan ko bu ñoo ñu ñëwee ray te mu ngi doon ñëw ci moom mooy xoolal xoolal ma xoolal ma loolu rek mais mais mais gars yi gars xam nga gaa yi liñ def gaa yi gaa yi li nga xam ne moo wér te gaa yi def ko mooy gaa yi yooyu yëpp ñoo ko fomante parce que ñooñu renn riwaay yi naan la way ba parce que gaa yi eh, biñ ñëwee dañ ne Seydina Usmaan ne ko yow yaa bind lii mu ne bindu ma ñu ne ko kii sab jaam la am na sax riwaay yoo xam ne dañ ne Seydina Ali lañ dem ne leen yéen waaw yéen ñu koy jàppale gis ngeen li mu def bind na ab lettre ne nañu faat ngir gouverneur bind ko gouverneur Égypte ngir buñ ñëwee ñun ñi ñun ñu fi ñëwoon mu faat ñun ñëpp mu naan saxaaba yooyu yëpp ay ñoom Seydina Talha ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ñëw yor lettre bi ñëw ci Seydina Usmaan ne ko ah ne ko yaa ne ko ne ko yaa lii sa ne ko kii sab jaam la mu ne ko waaw mu ne ko fas wi yaa ko moom mu ne ko waaw mu ne ko leetre bi yaa ko yaa ko bind mu ne ko déedéet mu ne tampon bi nag sa tampon la mu ne lii moom sama tampon la mais nag bindu ko ñu ne ko yow naka la naka la la la sa sa sa jàmm sa tampon yooyu yëpp aw saw fas jóge fi te yëgoo ko mu ne ko ma mu mu waatal leen ne defu ko gars yi ne de Ousmane wax na dëgg parce que bu nee defu ko mooy defu ko léegi nee na ci saa si gars yi xoolaat mbind mi xoolal mooy moo tax même histoire bi rek ni ñu koy nettalee ngay gis faay yi ci nekk mu xoolaan mbind mi gaa yi xoolaan mbind mi bu baax gis ne bindum Marwan ibn al-Hakam la waaw moom moo ko bind te Seydina Ousmane ndax moom dafa jege woon Seydina Ousmane ne woon Medina moom Marwan ibn al-Hakam euh, euh, euh, jege woon ko lool moom moo ko bind ngir ne gaa moo bind gouverneur ba ne ko gaa yi mais def ci tampon Seyna Ousmane comme si mbindu Seyna Ousmane moo ko bind ba pare ne ko jaamu Seyna Ousmane mburu mu yóbbul ko ko gaa yi ne après ñu xam ne moom la léegi nag ñu ne ko kon léegi ni ngay def mooy kon yow du xam nañ ne du yow léegi kon nag il faut nga livrer ñu ki nga xam ne moo ko bind te lii bindu Marwan la kon nag indil ñu faat ko comme que dañoo bëggoon a faat mu ne man duma ko livrer xam nga loolu mooy premièrement xoolal xoolal nettali man moo tax gaa yi ñiy nettali ak tamit que ne mu ngi ci téere yi rek dafa mel ni say seen xel yi dañ koo tij mooy mais début bi ñoom nan lañu xam ne bi bi neen Seydina Ousmane ne du man rek ñu xoolaat mbind mi bu baax ne eh, eh, eh, finalement lii sax mbindu naa kii kii la Marwan la Marwan Marwan la te Marwan bokk na ci ñi ñëw fii naan dañ koy defaan hein xam nga loolu mooy yëfi caaxaan loolu mooy boo ko déggee rek ça ne mooy xanaa loolu waroon nañ ko teel la xam ñoom yàgg nañoo gis mbindu Seydina Ousmane non xanaa kay bi lettre bi ñëwee bu dee Seydina Ali lool dina ne mais lii Ousmane bindu ko parce que lii du bindam mais naka lay ñëwee xool mbir mi ñoom seenaa Seydina bi ibn Abi Waqqas ñoom Seydina Talha ñoom ñëpp xool ko ba mer ne lii moom waru ko bind ko daal di dem ci moom di ko wax mu ne du man ñu ne ko yow mu ne waat na ne du ñu ne moom du moom ndax moom bu ne du moom. surtout bu ci waatee mooy du moom léegi ñu xoolaan mbir mi muy mbindu say naa kii kii Marwan muy xoolal ma loolu rek xoolal xoolal xoolal loolu xoolal loolu loolu loolu ça tient saa ça tient ça est-ce que yi xam nga xam nga nan lañ def ñoom ci seen bopp ñoo bind ay leer parce que li leen fi indi nekkul woon rek question yi ne woon loolu moo tax way légitimul non mooy ay xawaarij lañ mooy ku leen jiite lañ bëggul te dañoo buñ décidé ne dañuy jële kenn fii dañuy ŋànk bu ñu doggul seen baat foo jaar affaire bi dagg waaye duñ ba waaw dañoo bind ay ay ay ay kii nu mu tudd euh, ay ay lettre yu bari leen bind bind ci say ne Seyna Ali moo leen bind lettre boo xam ne dañoo bind ñoom ci seen bopp mais nag du ñëpp ci ñoom mooy ñi nga xam ne ñooy vraiment tête yi parce que am na ñoo xam ne mooy comme mouvement yépp ah. al maxduun ñi nga xam ne dañ leen a wor ndax bari na ñoo xam ne dañuy défendre cause yoo xamante ni nii xamuñu réellement ñi ñi tax ñuy jàppale ñooñu xamuñ ñooñu réellement li ñu fas dañu jàpp ne lu baax a tax ndeke gaa yi ay naafeq yu dëgg lañ ñoom nag ñu nekk ñoo xam ne comme que xamuñu mais wóolu nañ gaa ñu topp leen ndeke gaa yi ñoom ci seen bopp gaa yi leen jiite ñoo leen wor dugal leen embarquer leen embaumer leen ndax après bi ñu waxee loolu <laughs> mooy kon naka la Seydina Ousmane di bind koo xamante ne nii mu ngi ñëw mu ngi ci yoon bi di ñëw mu naan ko demal Égypte bu ñu àggee nee leen bu ñu àggee bu ñuy agsee nañ leen faat <laughs> gaa yi ñoo ñeme yàlla parce que Seyna gars yi biñ demee ci Seyna Ali radiyallahu anhu doon kaas quoi mooy bi mooy seen bind yooyu seen lettre boobu ñoom ñoo ko créer seen bopp mooy liy dëgg mooy ñoo bind ay lettres yu bari ñëw ci Seyna Ali biñ ne biñ biñ defee seen théâtre boobu dem génn ba ci biti ñëwaat ne voilà dañoo jàpp benn waay nii voilà mu ngi nii ñu jàpp que ne moom lii mu bind nii Seyna Usman moo ko binduloo moo ko bind bopp moo ko bind yónnee ko ngir ñun buñ ñëwee ñu faat ñu. naka lay fale nit naan boo demee ñu faat ko ah doomu Seydina Abu Bakar la naan bu ñëwee faat leen ko xoolal ma loolu rek Seydina Usmaan fi mu tegoon Seydina Abu Bakar dina ne doomam faat ko mais Sayyidatu Aïsha mi ne fii xanaa loolu rek soxnaa yonent bi magu ndaw sii Seydina kii biñ la wax ñooñu ñëpp mais lan ngay xalaat hein Seydina Usmaan Seydina tax mu dugg ci lislaam nan lay waxe gaa yi bindum lettre naan leen bu ngeen de bu bu bu ñëwee moom ak gaa yi faat leen leen ñu àndal wal iyaazu billaah xoolal loolu rek mooy mooy nit yi da ngay man gaa yi dañoo faat seen xol yi xam nga xam nga lii nii ñuy def nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ doon bañ yu mel nii ku ciy dugg mais léegi euh, mooy euh, am na benn bés ñu doon wax ak suñu sëriñ yooyu benn jataay bu mu newoon ma ko ma doon ma doon souligner affaire bu mel noonu këne am na yoo xam ne de am nay jamono boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ doon wax naan bu ci kenn wax parce que mbir yi mooy dafa lënt en plus mooy li ci wér ñi xam li ci wér bariwul te nit ñi mooy fe mu ngi ci téere yi mu ngi ci téere yi siiw na te gaay mooy siiwul noonu parce que ñi ko boroom xam-xam yee ko xam te ñoom xam nañ li ciy dëgg dañuy bañ li wax yu mel noonu di dugg ci yooyu te boo ci duggee foog nga leeral yenn yi te foog nga dundaale yoo xam ne sax du dëgg te nit ñi léeg-léeg lu dëgg li nga wax moom moom lañuy jàpp bàyyi fi dëgg dañ doon bañ mais léegi ba ma ne affaire bi léegi problème bi mooy gis nga bu ci boroom xam yi waxul orientaliste yi ak naafiq yi ñu ngi ciy wax di ci def ay livre ne di ko tasaare bés nag bu ñu bàyyee gaa yooyu def affaire bi mooy ñoom ña wax lool boroom xam-xam yi rahmatullah ñu njëkk ña ah waxoon nañ dëgg mooy nit ñi njàngal leen di leen di jariñ ñu jàll. yii nga xam ne ay fitna la yoo xamante ne yu bari yiñ ciy wax amul te siiw na te te te mu ngi ci téere yi mais ñi ko xam bariwul jarul ñu ciy dugg di wax jarul ñu ciy wax. mais nag bu ñëwee ba naafiq yi di ko bind fu nekk di wax fu nekk nga dégg kenn bu ñu waxee ci Seydina Usmaan nga dégg ñuy wax ay waxi kàcc yoo xam ne. mais bu boobaa boroom xam-xam yi ils seront obligés ñu wàcc ci géew bi waaw ils seront obligés ñu wàcc nag leeral ànd ak làmpu jolloor làmpu l'islam làmpu leer làmpu dëgg dëgg ah ngir wane li nga xam ne mooy dëgg gi ci biir kàcc yi nga xam ne moom la naafiq yi di véhiculer loolu kese tax ñu yàgg ci sinon dañ doon def ni kii aywa boo gisee ñu bari muy kii nañ naan lii waaye Seydina Usmaan dañ koo faat ñi ko faat dañ koo tooñ ay kii mu jeex ñu dem seen yoon waaw mais loolu imagine xam nga loolu boo seetloo te ku mel ni chiites yi tamit dañ ciy jouer waaw di wax seeni kàcc te léegi dañu commencé bari ci àddina bi mooy bariwuñ woon comme nañ baree woon dangay am ni dangay dund ba faatu doo xam luy siit doo ko sax dégg mais léegi xoolal Sénégal niñ baree siit léegi fu ne nga gis seen télé yi seen kii yi médias yi yépp mais da ngay toog di xoole naan lool buñ ci wax dépp boroom xam-xam dangaa war a nekk koo xam sa doomu jamono la dangay ngay comprendre sa jamono ñoom amoon nañ dëgg lool mooy ixtilaafu al ahkam bi ixtilaafi zamani wal makan atte bañ joxe woon ci lool di ko wax doon na dox mais nag jamono ji dafa soppeeku ak bërëb yi am na bërëb yoo xam ne ba léegi jarul a tudd yooyu yooyu jarul sax dugg mais léegi ñun temps des réseaux sociaux ak yi nga xam ne gars yi narkat yi ñu ngi fi fu nekk ñu wax il faut mbir yi leer mooy yenn yi boo sa xel kese moo lay wan ne lii du dëgg Seydina Ousmane moos ni sa doom Seydina Abou Bakar mi ko dugal ci l'islam ak Seydina Abou Bakar ni mu ko fonke woon moom la mujj wax li mu bind ki koy wuutu après moom Seydina Abou Bakar Seydina Ousmane na woolu kaay bindal ma kooku dinaa ñëw di naan aywa bind naan bu bu bu bu sa bu bu ab ab Muhammad ibn Abu Bakar ñim àndal bu ñëwee Égypte faat leen en plus ki nga koy bind mu ngi ci yoon wi di ñëw kooku nan lay dajee kooku mooy mën naa bañ a daj te ñii léegi lañ génn mooy loolu sax a xel la est ce que loolu xel la ñii génn nañ di dem nekk mbooloo bu bari ñu yónni benn nit mu dem di yóbbu lettre boo xam ne il faut yoon wa gaa yi jaar fa lay jaar mënu la jaar feneen est ce que loolu loolu loolu logique la mooy. li nga xam ne mooy dëgg mooy gaa yi ñoo créé woon seeni seeni lettre yu bari parce que lettre boobu ñoom ñoo ko bind te comme que ñu ngi woon foofu mais Seydina Ousmane comme niñ xamee yonent bi alei sat selaam noonu amul woon garde amul woon foo xam ne gis nañ Seydina Al-Hasanul Basri radiyallahu anhu nee na mais man gis naa Seydina Ousmane mu ñëw ci jàkk ji tëdd xëcc euh, yére kawam xëcc ko ba ci bopp bi tëdd nit ñi dañuy ñëw toog ci wetam ñuy julli toog ci wetam ñuy toog ci wetam mu mel ni kenn ci ñoom mooy loolu la woon mooy xam nga ku mel noonu ab fi muy fi muy li muy cacheté bu ba pare loolu ko yomb na. loolu moom dem kii ko jëlub fëy fexe ba àgg foofu cacheté ko te kenn du après bind que Seydina Ali radiyallahu anhu après dañoo dem ci moom ngir wan ko ne voilà mooy bi ñu ay wéy gis nga. sëy naan ko kaañ dem Seydina Usmaan ci riwaay mu ne de Seydina Ali ne deewut gaa yi ne ko kon am ci mbooloo mi comme que gaa yépp xamuñ dil bi am ci mbooloo mi ñu ne ko mais kon lan moo tax kon lan moo tax li ma katabta ilayna kon lu tax nga binduñu ah yii boo bëggee yu ci leer demal ci al-Awaasim min al-Qawaasim bu imaam Ibn al yi boo demee lii may wax ni yépp mu nga fa. yi dëgër ci mbir mi nga dem ci al awaasim min al bu imaam ibn al arabi al maliki rahmatullahi alayhi wa jazaahu llahu amin xoola Seydina Ali gaa yi ne ko kon yow am ci mbooloo ñi ñëwoon def délégat gaa yi Égypte yooyu dëppaat am ñu naan ko mais kon yow lan moo tax kon nga binduñu téere naan ñoo ñëw leen benn lettre ñu ñëwaat leen mooy dañoo bëgg gaa yi comploter lettre yi dañu am benn lettre boo xam ne dañ koo bind ne Seydina Ousmane ko bind def ko ci turam ak kasteem ne moo ko bind gouverneuru Égypte mais boobu ñoom ñoom ci seen bopp réere woon nañu xamuñu ne woon ne gouverneuru Égypte mu ngi ci yoon wi di ñëw xamuñu ko won gis nga li yàllay def xamuñu woon ne Abdallah ibn Seydina Abdallah ibn Sarh ibn Saïd ibn ibn Sa'd ibn <clears throat> Abi Sarh mu ngi woon ci yoon wi di ñëw te Seydina Ousmane ko ne ñëwal ah seen duur yu feeñ mooy xamuñu ko won ñu créé ab lettre ne diwa ko doon yóbbu ñu jàpp mu ngi nii <laughs> ab jaam boo jàpp moos xë xëbal ko day ñemee wax hein ngeen yor seeni arme mos day day ñemee wax lu ngeen ko wax mu ne la waaw waaw waaw même bu dee diwa ko moom dara gars yi dañ lay faat fii léegi kon benn affaire a ngoog benn lettre buñ ne Seydina Usmaan ko bind ñoo ko créé ñu biñ ñëwee ci Seydina Ali radiyallahu anhu ñu ne ko yow kon bi biñ nee ko kaay gis nga kii lii mu bind ngir bëgguñoo faat ah, kon nag kon nag gis nga lii kon mooy deretam dagan na te kon nag yow yaa ñu war a mën àtte waaw kon nag jugal nga ànd ak ñun buñ demee nga xam nga gis mbir mi ni mu demee que ne lii nii du yoon li mu def kon nag ci loolu war nañ koo mën a faat Seydina Ali radiyallahu anhu ne leen jóguma fen doon ñu ñëw këram di ko mu ne ànduma ak yéen mais gars yi ñoo yabaate Seydina Ali ne kañ jóg ko waa yéen goosu égyptiens yi jóge fee mu ne leen duguma ñu ne ko mais am gaa ci gaa yi nag ñu ne ko mais kon lan moo tax nga bind ñu lettre naan ñu mën ngeen ñëwaat yow du yaa ñu bind. en plus lii mu ñu bind moom sa lii ñu jàpp ne moo ko bind Seydina Ousmane moo ko doon lii ñu intercepté ko yow mii am na tamit lettre buñ jot boo xam ne yow yaa ko ñu ko yónnee ne ngir ci yow. mu ne Seydina Ali ne leen wallahi maa katabtu ilaykum waat naa ci yàlla ne binduma leen benn këyit benn lettre binduma ko gaa yi di xoolante mooy ñi ñu nax ñi nga xam ne ñoo laaj ne ko lan moo tax ñu bind ko ñu xool seen kilifa yi seen kilifa yi di leen xool mooy dil ba mooy loolu Seydina Ali xam ne ah kon gaa yi <laughs> kon am na lettre kon lettre yi gaa yee créé mbir ndax man ci sama bopp nee nañ ma damaa bindub lettre te binduma man ci sama bopp la yi ne ma damaa bind moo tax euh, kii ne moo tax euh, bi ñu ñëwee te boobu rek de lettre bi li wér bi ñu ñëwee Seydina Ousmane ne ko yow yaa bind lii xam nga lu leen wax Seydina Ousmane da leen ne boo demee ci taarixu euh, xalifa ibn xay xayaat tamit di ko fekk mu ne leen Seydina Usmaan ne euh, man bindu gaa lan moo tax nga bind lettre bi bu dee ne yow ndax dañoo ñëw hein wax wax ju ci ñàkk teggin <laughs> beneen Seydina leen dara ñuy xoolante ñu ne wa xaraja Ali min al madina fantalaqu fantalaqu fantalaqu ila Usman Seydina Ali nag xam ne fii ñii ay kàccoor yu mag lañ mu génn <laughs> génn Medina gaa yi lu tax ñu may tuumaal naan maa leen bind léegi ñu dem Seydina Usman naan ko naan ko akatabta fii naa bi kaza yow yaa ñu bind lii ngir ñu faat ñu Seydina Usman ne leen innama huma ithnaani tuqiimaani rajulayni min al muslimiin yaani shaahidayni aw yamini billahi alladhi la ilaha illa huwa ma katabtu wala alimtu waaw wa qad yuktabu alkitaabu ala lisaani rajul wa yunqashu alxaatam ala alxaatam waaw Seydina Usmaan ne leen ñaara mën a am yéen seen lii man bindu ko wax nañ sànq ba ngeen ne dem ngeen ndeke yéen demu ngeen yéen a ngi ñëwaat di ma wax naan ma maa bind man bindu ma ñaar nag moo mën a am su waa ngeen indi indil leen ñaari seede yoo xam ne yu man a seede ne man gis nañ ma wala boog se ma gis nañ ma man may bind lettre bi ñaari seede yooyu wala bu ngeen amul seede mooy ma waat parce que loolu la booy yonent ma lay sa sa jàngale woon bi waaw al yami al al al al bayyinatu ala al waaw ala man idda'a wal yaminu ala muy xadis imaam at-Tirmidi rahmatullahi alayhi waaw imaam al-Bayhaqi daal na koy solo rahmatullahi ala al-jamii Seydina Usmaan ne leen kon dee waat soit ngeen indi seede wala rek man ma waat ma waat ne te waat naa maa ngi waat léegi bala ngeen daraa xew maa ngi waat ci ki nga xam ne billaahi alladi laa ilaha illaa huwa amul benn buur burul moom bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom maa katabtu man Seydina Usmaan binduma benn lettre laa wax wala alimtu te yëguma ko sax waaw ne nag nit nit mën nañu sàcc sa écriture ah nit ñoom nañuy xool ni ngay bind wala ni ngay signer ñu sàcc façon bind boobu bind ko ci sa tur alors que ba pare tamponné ko sa sa sa sa sa tampon te yow xamoo ci dara waaw kon nag te te te yemul foofu Sayyidatu Aïsha ci boppam bind gaa yi gaa yi nee nañ ko dangaa gaa yi bi ci lettre yooyu nee nañ Sayyidatu Aïsha tamit bind na waaw gaa yi ci seen bopp moo tax dafa am benn euh, euh, Imaam Masruq dafa gis Sayyidatu Aïsha quoi après bi affaire yi xewee après Seydina Ousmane quoi mu naan ko affaire bi nag metti ko quoi ba mu yëgee dégg ne gaa yi dañu ne xam nga Masruq Masruq xam ngeen ko Masruq taalibe imam Sayyidatu Aïsha ba ñooñu mooy mooy xam ngeen Masruq quand même taabi'i bu mag boobu mu ne affaire bi nag ba mu déggee ne Sayyidatu Aïsha ndeke bind bokk na ci gaa yi nee nañ bokk na ci ñi bindoon lettre ngir gaa yi ñëw dal ci Seydina Ousmane mu daal di ñëw di ko wax te lool imaam ibn abi shayba moo ko soloo hein te imaam alxaafiz ibn kathir nee na lu wér la nee na lu wér la léegi euh, imaam masruq dafa gis sayyidatu aisha mooy sëriñam ko waat bon di ko xaw a bon tey moom d'accordul ak sëriñ bi quoi parce que li mu dégg ci sëriñ bi que ne mu ne dafa bind kii mu ne mu ne mu ne sayyidatu aisha mais ne ko laqad katabti kitaaban tu'allibiina an-naasa fiihi lil xuruuji ala Usmaan mooy pas sax d'accord mais da koo laaj mais laaj la boo xam ne bon laaj bu laaju surprise la ak tamit jaaxle mais Sayyidatu Aisha nan la mën a defe lool mais naa ko laaj rek mu ñëw na ko mais yow na ko sëriñ sawa Sayyidatu Ummu euh, yaa yaa mooy suñu yaay Sayyidat Aïcha mais yow da ngaa bindoon benn benn lettre nit ñi waa Misra ñoom waa Irak ak ñooñu ngir ñu génn ci kaw ñëw dal ci kër ci kaw Seydina Uthman radiyallahu anhu Sayyidatu Aïcha radiyallahu fa aqsamat Aïcha qasaman hein mu dal di waat ne alors fa qaalat mu ne uqsimu uqsimu billahi alladhi amana bihi almu'minun wa kafara bihil kaafiruuna maa katabtu allah ah allah hmm xoolal loolu sayyidatu Aisha ne bi ko Masruq laajee lool muy Masruq ibn al rahmatullah alayhi mu ne sayyidatu Aisha ne ak uqsimu billah maa ngi waat ci yàlla bi nga xam ne alladi amana bihi al mu'minun yàlla bi nga xam ne moom la way ngëm yàlla yi dal di gëm maa ngi wàcc yàlla boobu di wàcc yàlla bi nga xam ne wa kafara bihi al kaafirun yàlla boobu way ngëm yàlla yi gëm te yéeféer yi weddi ko ci moom laay waat wallahi ci maa ngi wàcc yàlla moom ne man de man Aïsha wallahi masuma bind maa katabtu ilayhim sawda fi bayda masuma leen a bindal lu ñuul jël xalima di ko bind ci lettre lu weex di leen ko bindal naan leen ñëw loolu wallahi masuma koo def kon gis ne kon gaa yi gis ne kenn kàccorte mooy dañu jël saxaaba yi radiyallahu ñu bindal leen ay lettre ku nekk ngir mën a légitimer seeni cause xam nga ne ki def loolu mooy ki bind bu Seydina Usmaan bi rek hein xam nga loolu loolu yéeme na léegi nag bi ñu defee lool ñu ne kon nag yow kon nag ñu ne Seydina Usmaan kon kii wam euh, nu tudd kon deretam dagan na waaw léegi nag bi nga xam ne nag ci la demee noon ñu encercler kër ga saxaaba yi radiyallahu anhum ñenn ñi fi fa dem di waxal ak ñoom gaa yi faalewuñ leen Seydina Ali daal di yónnee ay doomam ne Seydina Al-Hasan Seydina Al-Husayn Abdallah ibn Jaafar mooy am nga kilifaam la ñooñu ñépp mu yónni leen ñu armé wu jusqu'aux dents leen dem leen ngeen défendre di Seydina Ousmane waaw moo tax eh, kii Seydina Abu eh, Abu Hurayra radiyallahu taala anhu parce que Seydina Ousmane ci boppam moo moom moom di nga xool xoolal xoolal li mu def Allah non suñu njiitu léegi war nañoo war nañoo war nañoo war nañoo war nañoo xoolaat nag hein wallahi histoire ñii hein te jànge ci ñoom tey dox te te jaar topp seeni tànk nga xam ne gaa yi nga xam ne jaral ñoom ay mbooloo yu bari bari bari bari dee ngir ñoom ñu dund loolu seen yoon newu ci xoolal geeru Syrie bi rek kam nafsin qutilat ah ñaata bakkan lañu faat ñaata bakkan lañu faat Syrie guerre civile bi pour lan pour maintenir ak président waaw ñaata ngay gis ñu risque vie yu bari faatu ngir ñoom seen poste loolu nag tekkiwul ne ku fi yor nguur rek gaa yi tëb ne nañ la fi jële rek ñu daal di dem dinañ gis Seydina Abdullah ibn Umar li muy wax Seydina Usman léegi xoolu Seydina Usman léegi kon mooy laaj bi mooy mais ana saxaaba yi kon ñoom bi leen gaa yi encerclé mooy saxaaba yi radiyallahu anhu Seydina dafa yónni kon doomam yi ñu la wax mooy Seydina al Hasan sibtu rasulillah wa rayhanat ak Seydina al Husayn ñoom ñaar la yónni ne leen dem ngeen dem ak Seydina euh, Abdallah ibn Jaafar waaw Seydina Abdallah ibn Jaafar ne leen dem leen ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñooy défendre Seydina Usmaan bu leen kàccoor yii daal di laal waaw xoola Seydina Abdallah ibn Amir ibn Rabi'a Amr ibn Rabi'a yaa ngi koy fàttale ko hein laa yuslimu alladhi ra'ayta ummu abdillah voilà jëkkëru ummu abdillah abdillah boobu nag moo nekk nii mu ne moom radiyallahu ba gaa yi dem xabasa tudd nañ ko fan mu ne moom doom ji abdallah mu ne man dama ne woon kuntu ma'a Usman fi daar dama ne woon këru Seydina Ousmane mooy bi ko gaa yi encercler ne dañ koy faat parce que dañ defee seen caaxaan yooyu nee na fa qaala Ousmane Seydina Ousmane ne azimu ala kulli man raa anna alayhi sam'an wa ta'atan lii illa kaffa yadahu wa silaahahu fa inna afdalakum indi ghinaan ghinaan man kaffa yadahu wa silaahahu allah allah loolu imaam ibn abi ba indi na ko ci musannaf ak boo demee ci xalifatu ibn xayaat ci taarixam imaam ibn saad daal na koy solo bi sanadin saxiix kon seydna abdallah ibn amir ibn rabia mu ne man damaa ne woon seydna usmaan bokkoon naa ña fa ne woon bëggoon bëggoon ko défendre ak fekk ñu bari lañ woon ñu bari lañ woon dinañ la wax léegi dinañ la wax saxaaba yi ku nekk fa nga ne woon waaw léegi nee na ñu bëgg koo defaan mais Seydina Ousmane ne jël naa maa ngi dogu mooy jël naa décision te mooy li nga xamante ni nii moom laa leen di wax te moom laay dogu pour képp koo xam ne jàpp na ne man war naa ko wax mu dégg waaw muy dégg li ma koy wax tey bàyyi li ma koy tere képp koo xam ne am nga lool ci man de mooy jaasi ji nga yor na nga ko bàyyi te nga dem waaw bu fi xeex tey mooy fii bu fi kenn xeex ñii nii ma encercler bu kenn xeex ak ñoom bu kenn leen di leen jéem a de di jéem a de di ma défendre déedéet ndax fa inna afdalakum indi ghanaan ki gën ci yéen ki nga xam ne moom vraiment kooku moo gën a am moom laa gën a estimer hein mooy ki nga xam ne tey dafa jaaseem da koo teg ne la du ko utiliser waaw waaw moo tax sànq wax na Seydina Ali moo tax imaam Muhammad ibn Sirin dana intalaqa al-Hasan wal-Husayn wa ibnu Umar wa ibnu Amr mooy Abdallah ibn Amr ibn al-As wa ibnu Zubayr mooy Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam wa Marwan ibn al-Hakam yahmiluna as-silaha hatta dakhalu dar Uthman ñoom mu ne Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn ak Seydina Abdallah ibn Amr ak Seydina Abdallah ibn Zubayr ak Marwan ibn al-Hakam radiyallahu anil jami' dañu jël seeni arm mooy Seydina Ali moo wax doom yi na ngeen dem dem leen këru Usmaan lu ma gën a gaaw ndax kàccoor yi ñëw nañu ñëwaat nañu léegi euh, biñ ñëwee Seydina Usmaan wax leen comme li Abdallah ibn Rabi'a wax anzimu alaykum an tarji'u wa an tada'u aslihatakum wa an talzimu buyutakum ne leen maa ngi jël décision bu ferme ci yéen te di leen digal ngeen dellu teg seen armée yi te ngeen dem takkook seen kër yi Seydina Abu Hurayra radiyallahu nee na man ñëw naa xadis boo xam ne eh, xalifa eh, xalifatu ibn eh, Xayyaat solo na ko imaam ibn Sa'd ënn ko Seydina Abu Hurayra nee na man damaa ñëw ngir jàppale Seydina Usmaan ngir défendre ko yor samay aab sama jaase jooy mu ne ko anzimu alayka la taxrujanna ila baytika ya Aba Hurayra ne ko maa ngi jël décision ci yow nga dem sa kër yow Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu waaw hmm? mu ne am na ci beneen riwaay dana ko est-ce hmm? est-ce que bëgg nga di ma défendre yow Abu Hurayra bon bi ba mi may défendre ngay xeex ngir défendre ma ba ñi ngay rey man ma bokkaale ci mu ne ko déedéet mu ne ko kon nag boo bëggul lool bàyyi ko bàyyil nga dem Allahu akbar Allah Allah xooloon ma loolu saa yi gaa yi xool leen xool leen gaa yi malgré tout Seydina Ousmane nee leen déedéet déedéet bu fi kenn def dara waaw xoolal <laughs> li Seydina Zayd ibn Thabit mi dajale woon alxuraan ji imaam Ibn Abi Shayba dafa solo ci musannaf ba léegi mu ne eh, jaa Zayd ibn Thabit ila Usman Seyna Zayd ibn Thabit biñ encercler Seyna Usman noonu dafa ñëw këram fexe ba ba ñëw ne yaa amiral mu'minin al ansaaru bil baab fa in shi'ta an nakuna ansaar allahi marratayn fa am fa fa amruna fa fa waaw fa mur fa mur naa fa mur naa nuqaatil fa mur mu ne Seydina Zayd ibn Thabit dafa agsi fexe ba ñëw ne Seydina Usmaan lansaar yi de sama mbokk yi ñoo ma yebal ñu ngi ci bunt bi mooy gars yi encercler nañ mais bëtt leen yomb na bés boo ñu joxee ndigal ñépp armé wu nañ jusqu'aux dents nag waaw boo bëggee ñu nekk ansaarullahi beneen yoon niñ jàppale woon yonent bi aleyhi salaatu salaam bi ko àddina bi yépp di xeex waa Màkka génn ko ñu taxaw fat ko taxaw jàppale ko yow nag boo bëggee ñu defaat lool deuxième fois defal la ko yow ñépp ñoom sama waa lamsaar ñu ngi ci bunt bi sa ndigal rek lañuy xaar kon nag dugal jox ñu ndigal ñu dal ci gaa yi léegi faagaagal leen mu jeex Seydina Usmaan ne leen laa xaajata bi daalika fa kuffu ne man soxlaw ma lool bàyyi leen ci beneen riwaaya mu ne leen amal qitaalu falaa kantaa xeex man ngeen ma jàppale ci lekk ba waaye xeex ah, xeex moom déedéet xeex moom déedéet Allahu akbar mooy doo ba gaa yi faagaagal ñii déedéet déedéet kenn tuur deret fii ndax la doon wax ne moom bëggul nekk koo xam ne mooy tuur deret ci dëkku yonent bi sallallahu alayhi ak tuur deretu jullit ñi déedéet moom Seydina Usmaan mu ne man dumaay def loolu allahu akbar xoolal moo tax mu doon wax ne laa akunu awwala man xallafa rasul rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi ummatihi bi safki dima waaw moom Seydina Usmaan da doon wax ne man duma nekk mukk ki nga xam ne maay wutu yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Abu Bakar jaar fi wutu ko gis ngeen kenn mu ab xeex at fii Medina am fi ba deret yi di fi tuuru hein wala sax gis ngeen ko feneen biir jullit ñi ñuy tuentere yi di tuurante seen biir gis ngeen ko ci xilaafa Seydina Abu Bakar est-ce que gis ngeen jullit di tuurante deret fenn ci joxu jullit ñi ci xilaafa Seydina Omar gisu ngeen man nag du maay ki nga xam ne maa koy inauguré man Ousmane jamais parce que bu ne woon gaa yi xeex leen mooy gaa yi mën ñoo faagaagal ñooñu wala tamit mooy gaa yi tey mën nañoo gañe ndax ñoom dañoo bari mooy lu ne ci mënoon a am te mu boobaa nu mu ci man di deme deret dina tuuru mu ne lool man nag du ma nekk ki nga xam ne maay inauguré lool waaw xanaa ñun dañoo fàtte ne yonent ma lay saab-saab waxoon ne Abu Musa al bi mu ne ko hada Usmaan yasta'din ca bi'ru Aris hein hein ñu ne ko na ci lan yonent ma lay ko fa bashirhu bil janna ala Hmm? bëggal ko àjjana ci kaw ah fitna goo xam ne nattu boo xam ne dina ko dal moom Seydina Usman est-ce que dañoo fàtte ne yonent ma lay saab saab waxoon na ko inna allaha sa yuqammisuka qamisan ida araada bika karaama wax ko ñetti yoon ah ne ko yaa Usman inna allah gis nga buur yàlla dina la solal mbubb moo xam ne mooy xilaafa gi waaw bés bu ñëwee naafiq yi naafiq yi bëgg koo summi ci yow bañal wala karaama waaw loolu gisoon nañ imaam ahmad moo ko sorowoon ci musnad bi ak imaam at-tirmidhi ak imaam ibn maaja rahmatullahi ala al boo demee ci seen téere yi di ko fa fekk ci muqaddimatu imaam ibnu maaja dinga ko fekk baabu fadli usmaan allah yaa usmaanu innahu la'alla allaha yuqammisuka qamiisan fa in araaduuka ala xal'ihi fala taxla'u lahum ci riwaaya boobu yow Usmaan dëgg-dëgg amaana buur yàlla dina la solal ab yére mooy dina def nga nekk sama xalifa fa in araaduuka ala xal'ihi bëgg nag nga démissionner wala nga deme démettre la de tes fonctions dootoo nekk xalifa bañal fala taxla'u lahum bu leen ko summil mukk pour ñoom jamais bañal bu ko def bu ko def voilà gis nga gis nga mu bañ ne moom du nekk ki inauguré rayaat ray ray fii du moo koy def de allahu akbar ku la ñuy ñëwoon comme ci ne woon faatul dangay xeex ba faatu saxaaba yeneen yi ku nekk sa doom nga yónni waaw ku nekk sa doom nga yónni parce que ñoom jàppoon ne non gars yi duñ àgg ba ko dañuy dañuy sóob nii rek mooy ne ay nit lañ ñoo xam ne amaana liñ bëgg rek lañ bëgg ku leen ko defal mais mooy ne gars yi dépassé lañ foofu ndax manu yoonu imaginer que ni bon que ne gars dinañu faat Seydina Ousmane quand même mooy nañ ko defaan nekk fa au cas où mais. seen xel demul woon ne gars dinañ àgg foofu waaw fooguñ woon seen xel dina àgg foofu waaye loolu mooy ñàkk kii munaafiquuna kibaar yeeg xawaari yi yi seen yoon newul ci yooyu seen yoon newul ci yooyu Seydina Ali radiyallahu ci boppam comme l'imam Ibn Asakir wax nee na moom ci boppam dem na sol benn imaama ànd ak maa xamsati mi'ati daari' min abtaali saxaaba ànd ak ay saxaaba yu mel cinq cent personnes ne Seydina Usmaan ne ko yaa amiral mu'miniin idan lii an amna'aka min al qawm fa innaka lam tahdath shay'an yastaxilluuna bihi damak fa qaala Usmaan jazayta xayran yaa Ali maa ah, maa uhibbu an yuhraqa damun bi sababi mu ne bi Seydina Ali moom moom ci boppam ñëw na am na lii mooy avant muy yó ne doom yi léegi yéen finalement dem leen fa njëkk naa ñëw ñëw ne Seydina ne ko yaa amiral mu'minin jox ñu ndigal ñu dal ci gaa yi parce que defoo fi loo xam ne tax na gaa yi jàpp di xalaat bay xalaat de war nañ laa mën a faat mu ne leen Seydina Usmaan ne ko yal na la buur yàlla fa yiw yow Ali waaye nag bëgguma ko tuur deret parce que man la allah gaa yi nga xam ne nguur lu ne la leen jaral brader doomu nit ñi bakkanu doomu nit ñi ak bakkanu nit ñi ngir falu waaw boo gisee gaa yi dee ci cause koo xam ne waaja mu nga paritoo gaa yi di grève fële ca Afrique di kii ñu leen di dóoyu bal après moom mu ñëw nekk président wala mu nekk ci réew mi manifestation bi moom du ne ci kanam wala bu kiiyee mu naa ne kaani gaa yi ne fa ñu daal leen jàpp di leen so sonal <coughs> Allah ha kon gis nga Seydina Usmaan hein yii yépp da ko doon bañ Seydina Abdullah ibn Zubayr <coughs> nee na ko yow bu dee ni déggal nga ma na nga bàyyi bu fi xeex wax ñeneen ñi yooyu ñooy Seydina al ak Seydina al Husayn ak ñoom Abdallah ibn Jaafar ak ñooñu nekkoon fa mu ne leen yéen dee leen naa Seydina Abdullah ibn Zubayr wax naa leen li ma leen di wax waaye déggal leen ko te moom dina def li ma ko wax mooy kenn du fi xeex bu fi kenn xeex Allahu kon gis nañ ne kon Seydina Usman mu ngoog waaw mu ngoog kon gars de bëggu nañ koo défendre waaye moo ne man kenn du fi rey kenn parce man bi affaire bi nag siège bi demee noonu bul fàtte période aj la te en plus li tax gaa yi ëpp waa Medina <coughs> mooy ñu bari dañoo aji <coughs> ñu bari dañoo aji waaw moo tax même ñii bu leen bàyyi woon ñu xeex mooy gañe ñoom mën nañoo gañe parce que kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira bi iznillah ñaata kuréel yu tuuti ñoo gañe kuréel yu mag ci ndigalu yàlla ci dogalu yàlla waaye waaye mooy ne gars yi en plus ñu bari dañoo aj woon ndax période aj la eh, léegi nag Seydina Ousmane bi nga xam ne ci la affaire bi am ba àjjuma àjjuma <coughs> bi nga xam ne am nañu ne le 18 ci weeru aj gi dafa gént ci gudd gi waaw dafa gént ci guddi gi wax ko comme ni seydna abdallah ibn umar radiyallahu taala anhu wax euh, mu ne seydna usman euh, dafa gént daal di leen koy nettali ne moom ci guddi gi ci guddi àjjuma mooy biñ ne suba la àjjuma dafa gént muy guddi àjjuma gi yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ko aftir indana gadan ya Usmaan ne ko ñëwal nga dog ci ñun yow Usmaan loolu boo demee ci imaam Ibn Abi Shayba soloo na ko eh, eh, imaam at imaam Ibn asiir boo demee ci imaam Ibn Sa'd tamit daal na koy solo waaw eh, bi nga xam ne moo gina a sax ndax boobu càllale boobu dafa des imaam Ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi dafa soloo ci musannafam ak imaam alxaakim soloo ci almustadrak daal di koy wéral imaam albazar soloo na ko ci li nga xam ne mooy musnadam na ko noon imaam ibn asakir ci taarixam imaam ibn euh, euh, nu mu tuddoo alxaakim bi mu ko soloo wi wéral ko imaam aldahabi dane da da koo saxal ne li imaam alxaakim wax loolu la mooy wér na muy xadiis seydna abdullah ibn umar radiyallahu anhu mu ne seydna uthman de dafa xëy daal di leen netti nettali bés boobu noonu ci àjjuma bi daal leen nettali benn gént wu mu gént mu ne leen inni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa fi an-nawmi al-layla mu ne leen man de gis naa yonent bi alayhi salaam génn gént naa yonent bi alayhi salaam ci mooy ci nelaw yi gént kuy nelaw yi gént hein <laughs> waaw mu ne leen man gént naa yonent bi sallallahu alayhi wa ci guddi fa qaala mu ne ma yaa Usmaan aftir indana mu ne ma yow sa yow Usmaan ñëwal ñëwal nga daal di dog ci ñun mooy dogal ñëwal nga dog ci ñun mooy nga doge nga doge ci ñun wooral tey nga ñëw nga doge ci ñun waaw mu xëy nee na bi mu xëyee di ñu ko nettali mu woor waaw mu woor am na riwaay boo xam ne imaam Ahmad moo ko soloo sanadin xasan boo demee ci musnad bi di ah, bu imaam ibn bu imaam ibn Muhammad ibn Hanbal Seydina Usmaan radiyallahu inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam al wa ra'aytu aba bakrin wa umara wa innahum qaalu lisbir fa innaka tuftiru indana alqaabila fa asbaxa usmaanu saa'iman mu ne leen man de damaa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana gis naa yonent bi gént bi gis yonent gis Seydina Abu Bakar gis Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhum ñu ne ma muñal yow de ci ñun ngay dogsee ci kanam waaw léegi nag mu xëy daal di woor mu daal di woor loolu nag moo tax eh, bés boobu mu daal di woor xam na ne day faatu gars dañ koy faat mu jël serwal serval c'est mooy sirwal lañ koy wax en arabe mooy genre kii la keroog la koy dóoru kii sol takk takk ko bu baax parce que day bañ ñu ko faatee ay awraam wëñ wëññeeku ndax bu dee ridaa isaar noonu kese nga xam ne lu ñuy teraxlaayu loolu lañ doon soloo mais dafa sol serwal genre genre xaw naa niroog liñ naan caaya yu mel noonu nga xam ne boo ko takkee day tax yow même boo kiiwee say say awra du wàññee du du wuññeeku mu daal di koy sol après daal di jël alxuraan toog di liir di jàng alxuraan. fi nga xam ne ci lay jàng alxuraan noonu ci la ko gaa yi gaa yi ko encercler woon ñëw daal di koy faat finalement ñu ñëw ñii daal di koy jam ñii daal di koy dóor jaasi deret ji biñ ko njëkkee dóor jaasi ji deret ji daal di tuuru tuuru ci aaya bi nga xam ne moo nekk suuratul baqara deret ji fi mu dal mooy fi suñu boroom naan fa sa fii wa huwa as-sami'ul alim allah foofu la doon jàng gaa yi dóor ko foofu la yemoon biñ ko dóoree jaasi deret ji tuuru ci foofu la deret ji dal ndax suñu borom dane fa in aminu bi misli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaaq fa sa yakfiikahum allah wa huwa as allah mooy buur yàlla àtte na leen buur yàlla àtte na leen ak gaa ko faat suñu boroom dane aaya bi dal mooy fa sa yakfiikahum allah pré ci aaya boobu laal aaya bi mooy ci kaw la commencé mooy fi naan fa in amanu gaa yi bu ñu gëmee de bi mislima amantum lu mel ni li ngeen gëm hein parce que xam nga mooy dafa am lien ci kaw dafa doon wax ne qulu amanna billah wa ma unzila ilayna naa ma unzila ila suuratul baqara aaya 136 ak aaya 137 suñu borom danee jullit ñi qulu wax leen amanna billah gëm nañu buur yàlla wa maa unzila ilayna ak li ñu wàcce ci ñun wa maa unzila ila ibrahim ak li nga xam ne moom lañ wàcce ci seydina ibrahim alayhi salaam wa ismail ak doom ji seydina ismail wa ishaq ak beneen doom ji seydina ishaq wa yaquba ak seydina yaqub al asbat ak sët yi wa maa utiya Muusaa ak li ñu jox Seydina Muusaa gëm nañ loolu lépp wa Isaa ak Seydina Isaa ibn Maryam alayhim assalaatu wassalaam wa maa utiya nabiyuuna ñun jullit ñi wax leen ne gëm nañ li ñu jox lépp mooy amana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi wal moom lay waxaat fii waaw mooy kon gëm nañ li yonent yi ñu wàcc ci yonent yépp yéen wax leen lool yonent yi indi min rabbihim jële ko seen borom laa nu farriqu bayna ahadin du ñu tàqale du ñu tàqale nekk def différence entre bayna ahadin minhum entre diggante yonent yi du ñu def benn différence seen diggante ñoom ñépp ay ndaw yi buur yàlla lay seeni risaala seeni yónneen lañ ñu indi seeni message ci buur yàlla la tukkee wa nax nahnu lahu muslimun te ñun nag buur yàlla dong képp moom la ñuy wommatul moom la ñuy jël suñu lépp jébbal ko ko fa in amanu fekk juif yi la doon wax naan gaa yi doon wax ñoom ñu doon wax naan kuunu huudan aw nasaara tahtadu naan nekk leen juif wala chrétien ngeen jub ngeen gindeeku sinon du ngeen gindeeku suñu borom ne leen yéen neen bu leen wax lool nee leen gëm nañu buur yàlla gëm nañu li ñu wàcce ci ñun wàcce ko ci seydinaa ibrahim wàcce ko seydinaa ismail wàcce ko seydinaa ishaq wàcce ko seydinaa yaqub wàcce ko sët ak li ñoo xam ne gën nañu li ñuy wàcce seydinaa muusa ak seydinaa isa ak li nga xam ne moom lañ jox yonent yi alayhi salaam du ñu tàqale bàyyi ko seen borom du ñu tàqale kenn ci ñoom te ñun moom buur yàlla kopp dong kottu kenn moom lañuy ñuy wommatul voilà mu ne nag fa in amanu bi misli ma bi bu juif yi chrétiens yi daal di gëmee li mel ni li ngeen gëm mooy lii ngeen wax mooy lii mooy profession de foi wu jullit waaw kenn du ko nëbb da nga koy wane mu leer surtout doo nekkoo jamono yu fitna newoo dara waaye complex gi rek mu ne fa in amanu buñ gëmee bi mislima amantum bi li mel ni lii ngeen gëm faqad ihtadaw ñoom de gindeeku ne wa in tawallaw buñ dummóoyoo bañ koo topp nag fa innama hum fi shiqaq ñoom yahuudi yeeg ñoom ñu ngi ci ak noonoo gu leer ak wuute gi nga xam ne moom la ñuy wuuteeg dëgg ba mu fi ne fa sa yakfikahumullah yow yonent ma lay sarsam buur yàlla moo leen moo fa sa yakfikahumullah buur yàlla moo lay leen di fegal baleen man maa leen mooy naan li naan man maa leen di res waaw ko waa ji ba man man maay res lool lool bu ci tiit bul moom ay mbiram ah loolu wax bàyyi ko yow tëddal nelaw maa koy res lu mel noonu la mooy fa sa yakfikahu buur yàlla dina la leen fegal wa huwa buur yàlla sami'u mooy aji déggaa koon yàlla alimu mooy aji xamaa koon gi mooy kon aaya boobu fa sa yakfikahumullah partie boobu ci aaya bi foofu la deret ji dal allahu akbar nga ne ma yow loolu lu koy wane ñu ne la xoolal parce que sayyidatu amra bint arta dane damaa génn parce que sayyidatu aisha yi moo tax kàcc yi gars yi naan ko dangaa bindoon lettre moom dafa demoon aji waaw nee na man damaa génn ànd ak sayyidatu aisha ñu dem aji bi nga xamante ne nii ci la ñuy ñibbis mu ngi ci boo demee ci musnadu imaamu ahmad rahmatullahi alayhi di nga ko fa fekk euh, euh, ci ci numtu non ci az ki waaw mooy az-zuhd kitaabu zuhdi foofu ak ngëneelu saxaaba yi foofu di nga ko fa fekk ci sanad boo xam ne bu wér la sayyidatu amra radiyallahu anha ne da xarajtu ma'a aisha ila makka damaa génn ànd ak sayyidatu aisha waaw euh, dem Makka aji nee na euh, fi sanati allati qutila fiha Usman année bi nga xam ne moom lañ faat Seydina Usman muy l'an trente-cinq après gàddaay yonent bi alei satu salaam xarajtu lil hajji damaa génnoon ngir aj mu ne wa fi tariqi awdatina marar naa bil madina mooy bi ñuy dellu si mooy ñu ñëw Medina marar naa mooy dañoo romb Medina di dem feneen mooy ñu agsi Medina mu ne war ay naa gis ñu maag sayyidatu Aïsha al mushaf alladhi kaana fi hijri Usman ndax da koo tegoon ci giron mooy ci kawam di jàng ci tànk yi teg ko mooy boo ferankolaayee teg ko noonu di jàng foofu la ko gaay fekk daal di koy faat léegi nag mu ne ñu gis ko téere bi mu doon jàng bi mu yoroon mooy mushaful imam boobu nee na moo ñu xool bi ñu xoolee fa kaanat awwalu qatratin qatarat min damihi qad nazalat ala qawlillahi ta'ala mushafi bayna yaday fa sa yakfikahumullah wa huwa as alim nee bi ñu xoolee toq deret bi njëkk a dal fi mu dal mooy fa sa yakfikahumullah buur yàlla dina leen fegal moo yow Seydou Ousmane yaa Ousmane ñii nii la def lii faat la ci toon fa sa yakfikahumullah buur yàlla moo leen di res ba leen <laughs> buur yàlla as hu wa mooy mooy aji déggaakoon wa huwa moom as-sami'u mooy aji déggaakoon gi ay dara seen li ñoom nar yiñ fi def yëpp buur yàlla dégg na ko te dina leen ko toppi al-alim mooy ko xam na ku nekk ci ñoom kenn du rëcc waaw inna rabbaka la bil mirsad sa borom mu ngi ci tournant bi di leen xaar baleen fa sayakfikahumullah mooy gis nga gis nga Seydina Ousmane noonu lañ ko faate la gaa yi ne démissionnaire wala ñu faat la mu bañ pourquoi muy démissionnaire te yonent ma lay saar saar wax ko moo tax Seydina Abdullah ibn Umar nee na laata ñuy far Seydina Usman damaa dem ci moom Seydina Usman ne ma ya ibn Umar unzur ma yaqulu haula'i mu ne ma demal nga xoolaat gaa yi laaj leen nan moo leen fi indi lan lan la ñuy wax ba léegi ndax changé wu ñu wax liñ doon laaj seeni demande nee na ma ñëw dem gis leen ñëwaat ne leen ñoom de li ñu wax lenn la ixlaha ñoom daal nee na yaquluna ixlaha wala taqtul nafsak dem naa di leen laaj lan ngeen bëggal suñu xalifa bi mu ne nee nañ na nee nañ na yow Ousmane nee nañ man de loolu lañ wax nee nañ nga démissionné mooy nga bàyyi xilaafa gi nga ne nekkatuma xalif tabul faat sa bopp mooy mooy kon loolu mooy menace directe la mooy boo fi boo boo teniree ñu naan il s'accroche à son poste on va le tuer wal iyaadu billah ñi dañoo feebar léegi nag euh, bi bi mu waxee lool nee na bi ma waxee lool Seydina Ousmane radiyallahu anhu mu ne ma euh, léegi mu laaj ma ma ne ko ma ne Seydina Ousmane ida la amuxalladun anta fi dunya ne ko ñoom ñii li ñu lay wax nii est-ce que yow boo defee liñ bëgg mooy ne leen léegi waa nekkatuma xalifa est-ce que yow da sax ci kaw suuf yaa Ousmane Seydina Ousmane ne non Seydina Abdullah ibn Umar nee na nag ma ne ko falaa ara an taxlaa qamiisan qammasakahu Allah fa takuuna sunna kullamaa kariha qawmun xaliifatahum aw imaamahum xala'u waaw Seydina kii ne Seydina Abdullah ibn Umar ne te loolu mu ngi ci kitaabu fadaa'ilu saxaaba bu imaam Ahmad bi sanadin saxiix mu ne ma ne Seydina Usmaan est ce que da nga fiy sax ñoom boo dee def nga liñ bëgg mooy nga ne di ba baga mu ne leen Seydina Usmaan ne ko déedéet mu ne ko man nag li ma gis mooy bul fala fala ara man gisuma ngay ngay démissionné bul démissionné fet ci yére boo xam ne borom bi moo la ko solal mooy xilaafa gi suñu borom moo la ko jox kenn joxu la ko suñu borom a ko bëgg loolu nga nekk xalifa ndax damay boo leen gis nga bés boo defee liñ bëgg mooy fa takunu day nekk sunna mooy lan day nekk loo xam ne am mooy ñam naa ko neex na duma ko bala mooy kon nag gars yi dañuy continuer léegi ku ñëwati kun la maa kariha qawmun julli ni ku fi bañati ab xalifa rek wala ab jiit gis ne yow bon peut-être que yow ci masala sàngam wala intérêt yoo bëggoon mu defal la ko defal la ko ngeen defu groupe ñëw nekk ay milice ah ne da ngeen di def révolution saabu bu ngeen bëggee ku leen ku leen mere ku ñu mer ci xalifa yi wala imaam yi rek daal di ñëw ne ko ay wa léegi na nga fi jóge ñu démissionné ko déedéet voilà kon loolu la kon Seydina Ousmane nii lañu ko faate gaa yi ko faat nag ñooy ñam mooy naafiqi ñooy naafiqi kantaa yi la yenn téere taarix yi nga xam ne siira yi naan la ñoo ñi ko faat mooy di ci tuddaale ay ay saxaaba mooy du dëgg yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam wax nañu ñan ñoo leen moo ne ko bés dina ñëw buur yàlla dina la solal ab yére hein bés dina ñëw ay naafiq wa in araada bika al munaafiquuna ala xal'i fala taxla'hu wala karaama naafiq ban saxaaba moo fi nekk naafiq képp ku ne ab saxaaba ci la mooy dangaa bëgg def saxaaba bi naafiq la hein mooy hada kadibun wa jawru wa wa zulmun wallah léegi mooy ñi ko xoolal imaam alxasan albasri hein imaam alxasan albasri pour wax la ñan ñoo faat seydina Usmaan imaam alxasan albasri l'an vingt et un la juddu waaw ci néegu kan ki nga xam ne moo goreeloon yaayam mooy yaay ummu salama radiyallahu taala anha l'an 21 la juddu moom Seydina imaam al-Hasan al-Basri bokku ci kibaaru taabi'in yi mooy kon jamonoy Seydina Omar la juddu mooy xoolal kooku l'an 21 31 mu am 10 ans 32 33 34 35 amoon na 14 ans te kër Sayyidatu mooy mooy mooy kër yonent bi sallallahu alayhi wa la ne woon kon kay kooku liy xew xam na ci dara. ah dañ koo laaj hein ne ko mooy fekke na yi temps yi mu ngi Medina nekkul woon Basra temps yi mu ngi Medina ndax après la dem Basra nekk fa kilifa ga moo ko Seydina Muhammad ibn Sirin les deux plus grands ak ak sœuru Seydina Muhammad ibn Sirin Amra voilà bint Sirin ñooñu nekk ponkali jamono ji ci xam-xam nee na dañ koo laaj ne ko akaana fii man qatala Usmaan ahadun min al muhaajiriin wal ansaar qaala kaanu a'laajan min ahli Misr dañ koo laaj ne ko eh, yaa imaam eh, eh, al Hasan al Basri ibn Yasaar al Basri radiyallahu ta'ala anhu waa mais est-ce que ñu faat Seydina Usmaan ab saxaaba saxaaba muhaajiruun yi wala ansaar yi kenn da cee bokk mooy saxaaba mooy rek saxaaba est que saxaaba ci la saxaaba am na saxaaba boo xam ne bokk na ci ñi faat Seydina Usman hein mu ne mukk mu ne mukk ñi ko faat xam nga ñàlla kaanu alaajan min ahli misr eh, mooy ay eh, il gisoon nañ bi doon gis Abu Lu'lu'a mooy ñi nga xam ne ay kii lañ woon mooy ay eh, fële leen jóge ñeen ñenn ñi dañ mooy dañ leen ko doon ñoom Abu Lu'lu'a ñoom dañ leen doon woo al ilju moo tax ñu naan al al al al al ilju def na muy Abu Lu'lu'a mooy ñoom ñu jóge woon Perse yooyu ak tamit yeneen gox yi quoi te nekku ñoon ay arab ñoom lañ doon wax ilji voilà mooy ay étranger lañ ñoo xamante ne nii mooy dëkkuñu woon Médina dëkkuñu woon fii ñoom ñooñu ñoo ko faat voilà kon ñooñu la ñooñu ñoo ko faat xanaa doo ma ne léegi yow gaa yi nettali wax wax yu kii te tamit mooy te ay daa am beneen affaire bu ñu am mooy koo xamante ne nii biiram dara newu ci waaw ku tar la ku bon bon ay jikko ah bon ay jikko biir bi tus newu ci ci lu baax waaw tar te bon mu ne ñooñu te dëkk waa Égypte jóge waa Égypte ñooñu la ñoo ko ñoo ko fal ñoo ko faat voilà ñooñu ñoo ko faat ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ko faat kon léegi euh, lan ngay wax ci waxu kàcckat yi ak seen wax yi ñuy wax naan daa am yenn saxaaba yu ci yu ci bokkoon loolu du dëgg loolu du dëgg waaw moo tax Seyna Alxasanul Basri ci boppam <laughs> eh, dane moo tax dinañ ñëw ci côté boobu ndax dangay dégg ci euh, euh, mu ardi xuuna yi ñenn ñi naan yenn saxaaba yi ñoo ko livré mais kan moo ko livré kan kan moo ko livré kan moo ko livré xoola imaam ibn euh, al-Hafiz ibn Kathir li mu wax malgré ne moom indi na ci riwaaya yooyu ci al-Bidaaya wa Nihaaya mais xam ne li ci wér mooy li ñu la doon wax imaam at li mu doon wax ci jotaay bii weesu ah Seydina kii ne Euh, imaam alxaafiz ibn Kasiir mu ne wa amma maa zukira maa zakarahu ba'du nnaasi min min anna ba'd as-sahaabati aslamahu wa radiya bi qatlihi fa haadaa laa yasihhu an ahadin min as-sahaaba annahu radiya bi qatli Usmaan radiyallahu anhu bal kulluhum karihahu wa maqatahu wa sabba man fa'alahu walaakinna ba'dahum kaana yawaddu an yawaddu law xalaa nafsahu min al amr ka Ammaar ibn Yaasir wa wa Amr ibn al-Hamiq wa ghayrihim seen ne solo nañ wax na la lim gëm nee man damay indi mbir yi léegi nag ku fi gis loo xam ne mooy ku ne ab saxaaba dafa faat boo gis sama riwaaya loolu lay foo gis yi ma indi ñu ne la dafa saxaaba bu rey naa Usmaan da cee bokk xamal ne loolu dëgg ndax lool xëy ci bopp moo ko dul nangu mu ne loolu la la waxoon démb keroog ci ci introduction bi ne la ku gis xamal ne mbir mi jógewul ci man de gaa yi nekk ci càllale bee ko man damaa jëf rek man damay transcrire rek fidèlement di indi léegi nag ku nekk war ngaa xam ki dëgër ak ki dëgërul Seydina moo tax imaam al-Hafiz Ibn Kathir bi mu indee yooyu yëpp mu ne <coughs> mu ne euh, wa amma kantaa li nga xam ne maa zakarahu mooy mu ne ñii ñoo ko faat mooy waa ahlu misr ak seeni ponkal yi nga xam ne jar ponkalu kàccoor yi nga xam ne kenn du tudd du tudd fii seen tur di leen may audience voilà mu ne euh, kantaa li ñenn ñiy tudd mooy yenn ahlu siyar yi ak mu arri xóona yi min anna ba'd saxaabati que ne lenn ci saxaaba yi aslamahu ñoo livré Seydina euh, euh, Ousmane bañ faat ko bi xatli yi ñoo ko livré ci ñi ko faat mooy ñoom fa hada la yusuf mu ne lii moom wérul gisoo mooy wérul la la wax mooy ne mooy loolu lii mooy liy dëgg kon ginnaaw li ñu la nettali fii xadiis yi ñu la fi indil nii yépp ci xew-xew naa Usmaan ngay gis ñu naan diw nee na way saxaaba diw moo ko wax lii wala moo ko def lii mu ne loolu lépp dara bu ci dëgg daraa ci wërul laa yasixu an ahadin ti yi annahu radiya bi qatli Usmaan gëm amul que ne kenn dafa gërëm ne waaye biñ ko faatee mu kontaan ci eh, waaye c'est bien bal kulluhum ñoom ñépp kenn desul karihahu da koo bañ mbir mi maqat mbir mi metti ko lool moo tax am na benn riwaay dana Seyna Ali ba mu déggee ne gaa yi faat nañ Seyna Ousmane dafa ñëw dafa daw agsi tiit fekk Seyna Hassan da koo may tël ne ko mais yow la ngeen di seen seen armée ngeen yor taxaw ci bunt bi nii ba ban njariñ ngeen fi am ak Seyna al ak ñoom Abdullah ibn ah, kii Jaafar ak Abdullah ibn Zubayr mu wax leen wax leen wax yu tàng. sabbahum da leen a wax wax joo xam ne ŋaññi leen wax leen wax ju tar ne leen yéen lan leen doon xullee yéen léegi fi ngeen taxaw nii lan noo tax ngeen taxaw fii lii am lii mën a am ngeen nekk fii kon seen nekk bi fan njariñ la fi am ah ban njariñ la fi amoon mooy kooku nan nga mën a waxe naan Seydina Usman moo tax ndax dafa am gaa yoo xam ne ñoom ay partisans Seydina Usman la ñuy woowe seen bopp mais ñoom tamit dañuy wax lu leen neex nga xam ne am buñ contre Seyna Ali radiyallahu anhu naan Seyna Ali moo ko livré moo magwee affaire bi wala iyaazu billah bañ faat ko wala iyaazu billah yow di nga livré koo xam ne danga nga naan sa doom demal say doom demal jox leen arme hein nga gaa yi gaa yi man damaa foog ni seen bopp yi dafa tàkk dafa dafa dafa kupp mooy ndox da cee newul moo tax Seydina naa ay hafiz Ibn Kathir mu ne bal kulluhum ñoom ñépp mbir mi dañ koo bañ metti mu metti leen lool waaw wa sabba man faala Seydina Ali moom bi ñëwee ñëwee non seulement waxuma gaa yi ko def parce que bi ñëwee ba pare gaa da non doom yi la songu bi ñëwee ci doom yi la dal ñoom Seydina al-Hasan te pourtant ñoom def nañ li war a def wallahi Seydina Usmaan moo moo moo bañ kenn tuur deret te moom Seydina Ali xam na ci dara mais mbir mi mooy foogul loon ne affaire bi en plus mooy mais même bu dee da koo bañ tamit dara daa bañ ku ko défendre mais gaa yi ngi ñëw di ko faat yéen waru ngeen woon a taxaw di ko xool mais dañoo doxe ndigal waaw te inna ibni hada sayyid sama doom ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyid kii sayyid la de <laughs> hmm? mu ne waaye ñenn ñi nag ñoom li ñu bëggoon bi affaire bi kiiwee noonu gars yi nekk Medina fees fa del dañoo gisoon ne gars yi moom nañ leen defal liñ bëgg mooy Seydina Ousmane na leen ne démissionné na am na ci saxaaba yi mu ne ñoo xam ne ñoom jàppoon nañ ne loolu moo tane comme ça fitna gi dal mooy nañ leen ne waa léegi mu ne leen léegi waa léegi démissionné na waaw moo tax mu ne walaakin ba'dahum waaye am na ci lenn ci saxaaba ñoo xam ne ñoom mooy dañu mënatoon keneen ne keneen law xalaa minal amri bu bàyyi woon de moo doon gën comme ça fitna yi yëpp du am mooy kenn du ko faat waaw mais ñoo lan moo tax ñu doon mooy seen avis la seen seen avis la xamuñ woon ne yonent ma saa saa waxoon na ko léeg bu ñu xamoon lool dañ naan ko bañal comme ni Seydina Usman Seydina Abdullah ibn Umar ak ñeneen naan ko bul ba mais ñoom seet dañoo gis ne boo problème am na léegi gars yi ngi fi fees del vraiment te te non te naa Usman xoola dafa am benn gars yi biñ encercler foofu. pour wan la daysaan am benn waay bu ñëw ne ko mais euh, mais gars yi man est-ce que damay julli ci ñi mooy ñu may jiite ah parce que gars yi dañoo mujjoon jiite ba pare Seydina Ousmane li ñu ko defoon nag dafa gaa yi dañ koo tooñ dëgg-dëgg dañoo mujjoon biñ ko encercler noonu am na benn jamono dañ ne ko woon kenn dootu ko jox naan dootul naan kenn dootul mooy teen bi teen bi nga xam ne moo ko jëndoon daysaan gars yi ne ko dootoo fi naan kenn dootu la fi dootu kenn li nga yor ca biir kër ndox bu jeexee jeex na waaw kenn dootu la joxaat nga naan walla iyaatu billaah mel ni du moom moo jëndoon teen bi kat biiru aris non biiru biiru ruuma gaa yi dem teen boobu ñu ñëw ba koy tere moo tax yi nga doon wax ci manaaxibam temps yooyu la ko wax fan yii la ñëw wax ko saxaaba ñoom Seydina Ali ne ndax déggu ngeen woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku bind ku jënd biiru ruuma ku ko yaatal ko buur yàlla na ko jéggal te àjjana la jëm ñu ne waaw mu ne gaa yi dem nañ ba teen boobu ndox mi ma jëndoon ñu ma koy tere jàkka yi nga xam ne maa ko yokkoon ba mu xatee yeneen ma lay saat ne ku jënd pàkk bi ci wet gi ñu yokk ko ma kooku am na aljana ma jënd ko jàkka jooju ndax finalement dañ ne ko woon dootoo génn sa kër ah bañ mu daal di julli ci jàkka ji allahu akbar allah jàkka joo xam ne moom moo ko yokk te tamit ci xilaafaam gis nga li mu ci def gaa yi ne ko dootoo fi julli waaw Ubaydillah ibn Xaya ibn eh, Ubaydillah walla moom la Ubaydillah moo ñëw ne ko eh, ne ko Seydina Usmaan fekk gaa yi après des ñoo doon julli quoi ñoo doon jiite ñoo doon jiite mu daal di ñëw ne Seydina Usmaan mais est-ce que damay julli ci ginnaaw ñi hein hein est-ce que damay julli ci ginnaaw ñi ndax ñoom saa yi dañuy waaru Seydina Usmaan ne ko julli mbooloo moo gën waaw julli mbooloo moo gën léegi nag bu ñu rafetalee nga rafetal bu ñu ñaawee bu ñu ñaawalee yow yow bul ñaawal Allahu akbar mooy malgré tout neewul bul julli ci seen ginnaaw rek mais dana jullil rek waaw jullil rek Ubaydullah ibn Xayyaar aywa jullil ak ñoom rek kon loolu la kon Seydina Usmaan gis nga léegi kon mooy euh, euh, imaam al-Haafid ibn Kasiir mu ne kon amul kenn ci saxaaba yi koo xam ne ñenn ñi dañoo jàppoon ni boo comme que deme na nii na bàyyi rek bu ko defee gaa yi dem seen yoon bu defee gaa yi dem seen yoon mu jeex <coughs> waaw gaa yi dem seen yoon mu jeex tension yi dalaat mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko woon bu ko dindi ñoom xamuñoon loolu xamuñ woon loolu kon mu ne loolu la mu ne ñooñu ko Ammar mooy comme Seydina Ammar radiyallahu anhu xam nga gis nga boo demee ci waa taarix kàcc yu mag la wax man li ma ci gën a dee rek mooy riwaay yoo xam ne imaam al-Waaqidi wa ko solo ay ñoom Sayf ibn Umar ñu naan Seydina Ammar mbir mi daa ko meloon nit ku ci kontaan Seydina Ammar dina kontaan ci faat bu ñu faat Seydina Usmaan <laughs> moo tax imaam al-Haafiz ibn ne ñi nga xam ne ñoom ñoo bëggoon mu démissionner pour affaire yi tension yi am euh, wàññi wàcc euh, kii wàcc mooy ku mel ni Seydina Ammar wa Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Muhammad ibn Abi Bakr mi gaa yi ñenn ñu doon wax naan moom ci la ci gaa yi la àndaloon moom lañu waroon def gouverneur ñu bind ci kii bi ne nañ ko faat mu ñëw mer jàpp gina jàppale gaa yi xam nga ñooñ dañoo dof xam nga lu tax ñu ñu gaa yooyu même ñiy créer affaire yi xalaatuñu parce que Seydina Ali mooy bàyyi jiit leen bi Seydina Ali moo yar kii Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Ali moo ko yar radiyallahu ta'ala anhu ndax Sayyidatu Asma bint Abi Bakr déglul bu baax Sayyidatu Asma bint Abi Bakr non Sayyidatu Asma bint Umays hein radiyallahu ta'ala al-Bahriya ma jógoon ca géej gi ànd ak ñoom Seydina Abu Musa al-Ash'ari Seydina Jaafar moo ne woon borom këram bañ jógee Éthiopie sayyidatu euh, euh, Asma bint Umays boobu ba mu génnee àddina ki nga xam ne moo ko dencoon mooy kan mooy Seydina Abu Bakar Seydina Abu Bakar moo ko denc Seydina Abu Bakar nag bi mu ko dencee ci la am ak moom doom duñ naan mu Muhammad ibn Abi Bakr mu tudde ko tëppale ko yonent bi aleyhi salaatu am keroog ci aj gi la juddu bi yonent ci yoon bi <coughs> ci la juddu léegi <laughs> Seydina bi Seydina Abu Bakar génne àddina hein Seydina Ali moo ko denc léegi yow Seydina Ali finalement moo ko dencoon Seydina Seydina Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Ali a ko yar ni mu yare Seydina al yar Seydina al Hasan yar Abdallah ibn Zu Abdallah ibn Jaafar radiyallahu ta'ala doom ñépp di ay doomam presque mu daal di leen yar mais lan ngay xalaat ñu laal la kooku moom nan lay jële doom yi al Hasan ak al Husayn ne leen dem leen ngeen garde ji fële ñu dem ñoom di garde ba pare kii ñëw ki ki nga xam ne moom moom moo ànd ak gaa yi ñëw ngir faat Seydina Usman mooy sa mooy ki mu yar moom it keneen ki mu yar bi Seydina Muhammad ibn Abi Bakr mais gaa yi xaw ma dañoo feebar wala lan moo leen dal ak tamit doomu Seydina Abu Bakar koo xamul gëneelu Seydina Usman mooy kan ba gis même xam ne ay ay boroom xam-xam lañ affaire bi comme mbir mi siiw na dañ koy tuddaale mais dafa demeewul noonu moo loolu amul Seydina Muhammad ibn Abi Abi Bakr ak Amr ibn al-Hamiq Amr ibn al-Hamiq moom lañ ci gina yam waaw saxaaba boo xam ne lenn ci boroom xam-xam yi dañu ne moom shahida badran fekke na Badr gaa yi ne moom bokk na ci ñi faat Seydina Usmaan walla iyaadu billaah feesal ko ci téere yi moo tax mu ne walakin na ba'dahum kaana yawuddu law xala'a nafsahu min al-amr ka Ammaar ibn Yaasir wa Muhammad ibn Abi Bakr wa Amr ibn al-Hamiq wa ghayrihim ñii gaa yi tudd naan ñoom ñoo tax ñoom ñoom dañ cee meloon ñu kontaan wala sax participer ñooñu dañoo bëggoon lan li leen gënaloon mooy naa Ousmane daal di démissionner pour comme ça mbir mi tension bi wàcc lii mooy li nga xam ne mooy dëgg ci mbir mi li nga xam ne mooy liy dëgg ci mbir yi voilà lii la gaa yi mooy li Seydina Muhammad al-Hasan al-Basri wax. gaa yi ko faat ay gaay lañ yoo xam ne benn jikko bu baax amuñu ko jóge Égypte ak ci taw gi ak ci ci gox yi noonu ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ñoo faat Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu xoola mais damu suñu boroom moom àtte na leen was fa fa sa yakfikahumullah fa sa yakfikahumullah eh, kii dane Euh, Seydina Muhammad ibn Sirin dane man dama doon wër Kaaba ji kuntu atuufu bil Kaaba bur wan la gaa yi fan lañ mujje fa ida rajulun yaqul allahumma ighfir lii wa ma azunnu an taghfira lii mu ne euh, dafa am benn waay boo xamante ne nii damay wër Kaaba gi rek dégg am kuy wër kaaba gi am naa aj la woon wala umra man Muhammad ibn Sirin ma dégg ko mu naan allahumma ighfir lii buur yàlla yàlla nag ma jéggal waaye foogu ma sax di ma jéggal bi daal di may daal daal di may jaaxal ma ne koo jege gin koo jege muy wax lool di yàlla yàlla nag ma wa ma azunnu an taghfira lii te yaakaaruma sax nga jéggal ma nee na ma ma ma ma ma jaaxle ci mbir mi ma ñëw ne ko ya abdallah ma sami'tu ahadan yaqulu mithla ma taqul seydna muhammad ibn sirin radiyallahu ta'ala anhu ma ne ko ab taabi'i anas mooy mbokk seydna imaam al-hasan yi ñu ne woon basra nee ma ne ko ma ñëw jege waa ji ne ko ah yow jaamub yàlla bi yow de amul kenn ku ma mës dégg muy ñaan muy fii kenn ñaanu fi kom li ngay ñaan lan lan mooy loolu lan ngay waxe buur yàlla jéggal ma te yaakaaruma ma jéggal ma loolu nuñ koy waxe hein ñu ne waa ne ko inni kuntu qad a'taytu allaha ahdan la in makkanani min uthmana la asfa annahu fa lamma qutila wudi'a fi saririhi fi al fa kana an-nasu ya'tuna wa yusalluna alayhi wa huwa fi baytihi fa daxaltu udhiru anni uridu as-salaa fa lamma ra'aytu anna al-bayta laysa ahad fa kashaftu an wajhi fa safa'tuhu wa huwa mayyit fa yabisat yadi waaw mu ne man parce que li tax may ñaan li parce que man damaa jëloon pacte yàlla xoolal rek Allah ñii seet Iblis laqad gharra bu ma permettre bu ma mayee occasion ma am possibilité daal di mbéj Seydina Ousmane dinaa ko def Allahu akbar Allah nee na nag bés bi nga xam ne ci nañ ko faat ñu teg ko ci lalam noonu nit ñi ñëw di ko di ko jaale ñëw ci kanamam ci di ko ñaanal bokk waaw nee na man nag ma topp ci ma mel ni ku ma bokk ci rang bi ndeke gaa yi après man maa ko quoi bi ma ñëwee ba jege lal biñ ko teg biñ teg euh, néewam ma ñëw ba jege daal di mel ni gaa yi foog ni damay jul ma gestu gestu gisuma kenn néeg bi wéet ma jël occasion rek ma yëkkati kii bi rek daal di koy daal di koy mbecc lex waaw Allahu akbar nee na nag gis nga naka laa ko def hein naka laa ko def sama loxo bi wow ci saase mooy figé dafa figé yëngootul sama loxo bi mel nii imaam Muhammad ibn Sirin ne ma gis loxoom bi loxo bi du bouger mooy loxo bi dafa mel ni lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu castré loo xam ne mel ni mel ni monument yëngootul dootul yëngooti allahu akbar allah ha loolu boo demee ci al bidaaya wan nihaaya boo demee tamit euh, ci taarixul kabir bu imaam al buxaari ak imaam ibn abi xaatim mu nga foofu allahu akbar allah gis nga gaa yi duñu rëcc wasa fa sa yakfikahum allah moo tax imaam alxasanu albasri ne maa alimtu ahadan ashraka fi dami usman wala aana alayhi illa qutil man de xawma comme ni ko imaam ibn abi shayba solowe non eh, eh, kii eh, ibn shab ibn shib kii pa ibn abi shayba eh, ki def kii nu mu tudd taarixul madina imaam eh, ibnu shabba voilà mu ne man de imaam alxasanul basri ne man de masumaa xam kenn koo xamante ne participer nga ci faat seydna usman wala nga dimbali ñi ko faat lu dul ne kooku dañ koo faat waaw mooy xawaari yooyu yépp li ñu doon bari bari ñi ci ñoom ñépp lañ faat ñoom ñépp a dee dee bu ñaaw amul kenn ndax buur yàlla fa sa yakfikahumullah noonu kon lañ faati seydna Usmaan radiyallahu taala anhu bésub aljuma ci li nga xam ne mooy dul xijja ci atu l'an trente ci dernier mois wu jullit ñi muy weeru tabaski ci lañ ko faat am nañu ne le dix-huitième jour la woon voilà dix-huitième jour ci zul xijja am ñu ne déedéet hein am na sax ñoo xam ne dañ ne euh, kii la du dix-huitième jour de déedéet du dix-huitième jour waaye euh, vingt-deuxième jour comme l'imam Ibn Sa'd wax vingt-deuxième jour ci sanatu xamsin wa thalathin zul xijja mooy vingt-deux ci mois zul xijja l'an trente-cinq am ñu ne déedéet dix-septième jour la am ñu ne dix-huitième loolu nag euh, moom la imaamu ahmad daal di solo te amaana loolu mooy li gën a dëgër amaana loolu mooy li gën dëgër moom nag Seydina Usmaan biñ ko suulee biñ ko biñ ko faatee ca suba ga lañ ko denc ci Baqiya ci guddi gi ci guddi samedi gi fa lañ ko ndax gaa yi kàccoor yaa ngi fii xabroom dañ koo nëbb daal di koy gaaw suul ko ci guddi gi entre nee nañ tàkku sa timis ak gée après ñu daal di ko fay denc moom naa Ousmane Ibn Affan te bi muy biñ koy faat mu ngi amoon quatre-vingt-deux ans ci li nga xam ne euh, mooy li gën a siiw te mooy li gën a dëgër selon imaam al-Hafiz ibn Hajar comme li wax ci al-Isaaba mu ne wa qutila wa huwa ibnu ithnatayni wa wa ashhurin ala mu ngi amoon quatre-vingt-deux ans ak six mois ci li nga xam ne mooy li gën li nga xam ne mooy li gën siiw am na nag ñu wax leneen lu wuteeg loolu euh, euh, ku mel ni imaam Ibn Hazm moom dane Seydina Usmaan bi ñu koy faat matalul quatre-vingts ans waaye lële mooy li gën a dëgër te mooy li gën a siiw bokk te mooy li gën wër sama imaam al ibn Kathir imaam al ibn Hajar mooy quatre-vingt-deux ans la amoon ak six mois kon noonu lañu faate Seydina Usmaan ibn Affan dal di dem dogoo ji ci yonent bi sallallahu alayhi ak Seydina Abu Bakr ak Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhuma nga xam ne mu dem aljana comme ni ko yonent bi aleyhi salaatu salaam dige woon ci xadis boobu ñu gisoon ci imaamul Buxaari bi mu nee ko Seydina bu Muusa al-Ash'ari mu ne ko Seydina te ñu waxoon ko sànq ah Usmaan de moo yëglu ci biiru Aris te bokk na ci caaxaan yi ñu ko doon tuumaal moom Seydina Usmaan naan dafa réeral jaarub yonent bi aleyhi salaatu salaam ci teen boobu Aris waaw jaaru boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu a ko doon yor ba mu fi jógee Seydina Abu Bakar yor ko ginnaaw Seydina Omar. ginnaaw ku nekk xalifa moo ko doon yor Seydina Usmaan nag dafa ko yoroon newoon ci teenu aris bi foofu yonent bi alayhi salaam newoon tam ñëwoon ak Seydina Abu Bakar Seydina Omar mu wadd ci biir teen bi ñu wër ko wër ko mënuñu koo gis gars yi naan loolu symbole la ak day wane ne bon kii mooy warul nekk xalifa gis nga ce qu'on caaxaan yooyu mooy lan jaaro bu wadd réer ngeen naan ay kii wu aris yëfi caaxaan mooy gis nga waaw léegi nag foofu kon mu daal di noonu lañ ko faate mu daal di dem mu dëggal di dëggal li nga xam ne moom la ko yonent ma lay sarsam waxoon waxoon ko Seydina Abu Musa al ne ko ab bil janna ala balwa yusibu mu ne woon sabran mu ne allahu allahul musta'an su yonent ma sarsam ne woon dëggal ko moom aljana ci kaw balaa moo agsi aljana nag am na musigo boo xam ne muy natt bu rëy boo xam ne dana ko dal loolu nag moo ko dal nii ci la 35 ci muharram ci le 18 ci li siiw ci weeru ajji weeru tabaski kuffaar ci naafiq yu bon yi xawaari yu bon yi daal di ñëw daal di koy faat nga xamante ni nii noonu lañ ko faate ñu daal di koy suul ci samedi mu daal di dem aljanna ala balwaa balwaa gi jot na ko mooy ni daal di lay passer examen boobu ko yonent ma lay saa saa waxoon kooku kon mooy Seydina Usmaan ibn Affan